kon al imaamul xaafidu nawawi rahimahullahu taala moo ndi xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu waaw mooy xadis mille vingt six mille vingt six mu ne waan Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu' xarajat xataayaahu xatta taxruja min taxti azfaarihi rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala al imaamu kon an-Nawawi rahimahullah mu ëndil ñu beneen xadis boo xam ne mu ne wa an Usmaan ibn Affaan mu ne mu ngi jële ci Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñetteelu xalifa di Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu wa arda waaw mu ne neena waaw annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw man tawaddaa koo xam ne jàpp na fa ahsana al mu rafetal njàppam mooy matal ko ni ko yeneen ci bari doon jàppe mooy mu mat cër yi ko borom bi wax mu raxas mu raxas ko waaw xarajat day génn xataayaahu ay bakkaaram xatta ba ni nga xam ne taxruju lay génn min tahti anfaari ci suufu euh, weyam yi ci suufu weyam yi nga gis bakkaar yi di ci génne allah bakkaar yi génn ci suufu wobam mu ne xadiis bi kon rawaahu muslimun al imaamu muslim rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad jiitu woon na ko ci al imaamu muslimu abul husayn rahmatullahi alayhi mu ne mu ngi koy indi kitaabu tahaara baabu xuruuj al-xataaya ma'a ma'a maa'il wudu mu ne haddasanaa Muhammad ibn Ma'mar ibn Rib'i al-Qaysi rahmatullahi alayhi mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi Muhammad eh, ibn Ma'mar ibn Rib'i al-Qaysi Abu Abdillah al-Basri rahmatullahi alayhi qaala al-Bahraani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abu Hisham al-Makhzumi mu ne ki ñu nettal ma Abu Hisham al-Makhzumi hmm? di al-Mughira ibn Salama al-Qurashi Abu Hisham al-Makhzumi al-Basri rahmatullahi alayhi an Abdul Wahid mu ne wa huwa ibn Ziyad mu ngi ko jëlee ku ñu naan Abdul Wahid mooy imaam Muslim ne kooku mooy doomu Ziyad muy Abdul Wahid ibn Ziyad ah. al-Abdi mawlaahum Abu Bishr ñi ne Abu Ubayd al-Basri rahmatullahi alayhi at-Thaqafi rahmatullahi alayhi la mu ne haddathana Usman ibn Hakim mu ne ci ñu nettali mooy Usman ibn Hakim bi Usman ibn Hakim ibn Abbad ibn Hunayf al-Ansari al-Awsi rahmatullah alayhi Abu Sahl rahmatullah alayhi al-Madani al-Kufi rahmatullah alayhi qala haddathana Muhammad ibn al-Munkadir mu ne gineen nettali mooy Muhammad ibn al-Munkadir di Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah rahmatullahi alayhi Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr at-Taymi al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahmatullahi alayhi an Humraan moo ko jëlee ko naan Humraan di Humraan ibn Abaan rahmatullahi alayhi annamariyu alfarisiyu almadaniyu alqurashi alumami mawlaahum rahmatullahi alayhi an Usmaan ibn Affaan moo ko jëlee ci Seydina Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf alqurashi Abu Amr ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Layla muy Zunnurayni borom ñaari leer yi xalifa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokkoon ci alxulafa ar arbaa euh, euh, génn àddina la trente-cinq comme ni nga xam ne noonu la siiwee moom Seydina Usmaan ibn Affaan ah, ibn Abil Aas radiyallahu ta'ala anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a fa ahsana al-wuduu'a xarajat xataayaahu min jasadihi hattaa taxruja min tahti azfaarihi nii la ko al imaamu indi rahmatullahi alayhi lii léegi lëkkaale mag bunt bi mooy li nga xamante ne nii mooy hadis bi bunt bii di wax gëneelu njàpp mooy bokk na ci ngëneelu njàpp ba léegi moo hadis yi ñu yee leer yi la la wax bii nag muy commencé da la wax beneen façon ngëneel fee da la wax ne njàpp gi yawmal qiyaam leer lay doon am na lu ñu waxoon de saa xelam ngi nii di ci door a dem mooy waaw Eh, te pourtant xadiis bii ñu génn lañ ne woon lañ koy gis sax mooy ci façon leer yi waaw jullit bi moom lenn lan moo koy may leer leer jullit bi li koy may leer est daa nekk rek li nga xamante ne nii kese mooy eh, eh, li nga xamante ne nii kese mooy hein jàpp comme niñ ko gisee bi ñu ne la lool. ah sujud yi da waxoon nañ la ko fii wii wees ah fii ma hum fii min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrati wa mathaluhum fil injil yu bari day may <laughs> waaw borom bi nee way ngëm yàlla yi seen seen seen mandarga seen fiiñ ca seen ñu nga ca seen xar kanam ya waaw bi leer min asari sujud ci jeexital sujud waaye bokk na li nga xamante ne nii day may ga di jàngale waxu yonent bi alayhi salaam jàngalekatu xadiis day leer <laughs> te yàlla bi alayhi salaam moo ne nadara nadara allahu imra'an sami'a fa addaaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw 'aamin <laughs> yeneen bari saa saa nee na nadarallahu borom bi nayal na leeral na waaw nit koo xamante ne nii dafa dégg sama kàddu waaw dafa dégg sama kaddu daal di koy jàpp waaw de ba ba ba ba jooxe ko transmettre ko comme ni mu ko dégge woon bariwaana amaana koo xam ne dégg na sama wax moo gën a mën a dé moo gën a euh, euh, awaa moo gën a man a takk min kiñ euh, ko jottali mu gën a mën a jariñoo ca wax ja ki nga xam ne moo ko jottali waaye bokk na ci nga xamante ne mooy ngëm yàlla waaw ngëm yàlla bokk na ci li nga xamante ne nii day day yokk day may nit ki leer hmm? du suñu boroom waxoon na ne nuuruhum yasaa bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana waaw ñooñu leen ko may yawma yaqulu al mu'minuuna wal ah, kon mooy loolu lu leen ko may te gisoon nañ ko bi ñuy gis fii weesu yawma taral mu'miniina wa mooy ci suuratul hadiid wal mu'minaat yas'aa nuuruhum bayna aydiihim wa bi aymaanihim bushraakumul yawma jannaatun tajrii min tahtihal anhaaru xaalidiina fiihaa zaalika huwal fawzul aziim taxawoon nañ ci jotaay bi ñi bés bi nga xam ne ngay gis way ngëm yàlla yu góor yeeg yu jigéen yi yasaa nuuruhum bayna aydihim waaw muy dox di daw waaw seen leer ci seen xar kanam ya seen kanam ak seen gannaaw waaw seen bushraakumul yawma kon loolu yépp daa nekk loo xamante ne euh, mooy day maye seen leer goog li ko wane mooy li ko maye mooy euh, daa nekk koo xam ne daa tegu ci yoon waaw loolu day maye leer waaw moo tax borom bi ne ñoom lay génne ah, ah allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min alzulumati ila annuur walladina kafaru awliyaauhum attaaguutu yuxrijunahum min annuuri ila alzulumaat ulaa'ika ashaabun naari hum fiihaa xaaliduun suñu borom ne moom allahu borom bi waliyul ladina mooy kilifaay ñi nga xam ne ñoo gëm ñoo gëm yàlla <laughs> waxoon naa la loolu la képp boo dégg borom xam-xam yi rawatina suufi yi naan la képp koo xamante ne nii amoo kilifa seytaane bi sa kilifa Seydil Haaji Maalik nee na ñu déglu leen ma wax leen loolu lu muy tekki waaw <laughs> léegi nag est-ce que Maodo radiyallahu anhu la ñuy dégg walla euh, apprenti bi nekk fee ci mbedd mi di wax ay waxi caaxaanam waaw bëgg rek. caaxaan yi mu nekk bëgg daal ak sëriñam bi nga xam ne caaxaan kese la nee bëgg gaa yi jàppe ko kilifa mu ne déedéet du loolu waaw ku amul kilifa seytaane dañu kilifa mu ne yàlla la ñuy wax ku yàlla newul sa kilifa mooy seytaane nekk sa kilifa waaye kooku du nit <laughs> voilà <laughs> ndax borom benn allahu fa allahu huwa alwali yàlla mooy kilifa fii mu ne allahu waliyul ladina amanu yàlla mooy kilifaay ñu gëm yàlla yuxrijuhum moo leen di génn min az-zulumaati ci lëndëm yi lëndëmu pas-pas lëndëmu ñaaw jëfin lëndëmu xaal ilam nuur jëme leen ci leer kon mooy gëm yàlla ba léegi mooy dawat fii mu lay may leer day tax nga am leer mu ngi noonu de waaye di jàng alxuraan dalay may leer waaw jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin <laughs> leer nga topp rasulillah te mooy day duggaat ci ngëm yàlla <laughs> ah kat jaakum dikkal na leen nuur di leer mu ngi alayhi mooy leer wa kitaabun mubiin ak téere bu leer leer bi ak leer gee bokkuñu leer gi mooy rasulullah sallallahu wa sallam wa ak téere boo xam ne bu leer la allahu akbar waaw nangoo wommatu ci lislaam dalay tax nga am leer waaw moo tax borom bi tabaaraka wa taala ne yahdi llahu bihi ginnaaw bi ne qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin mu tekki yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwaanahu subula salaam wa yuxrijuhum min az-zulumaati ila an-nuuri bi-iznihi wa yahdiihim ila siraatin mustaqiim ginnaaw bi mu leen tukkee na jóge sa yàlla leer ak téere bu leer bu leer waaw boo xam ne yàlla day gindee ca téere bi di ca jaar képp ku ko topp ridwaanahu gërëmam bi mu def ci li mu gërëm ne nay leen ko dunde mu nekk ci alquran képp ku ko topp borom bi dina la gindi suba la salaam yoon ya nga xam ne yooyu jàmm ya waaw yéenay jëme daaru salaam la nga xam ne mooy daaru salaam alhamdulillah mooy këru jàmm ba te yoon ya ñooy yoonu jàmm wa yukhrijuhum mu leen di génne mina zulumaati ci lëndëm ya ilan nuuri jëme leen ci ay leer bismihi ci ndigalam moom borom bi tabaraka wa allah kon mu ngi noonu waaye <laughs> mu ngi noonu ki yàlla dundal nit kooku ci leer lay ne aw man kaana maytan fa ahyay awanuna aw man kaana maytan fa ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fin naas kaman mathaluhu fi dhulumaati laysa bi xaarijin minhaa kadhaalika zuyyina lil kaafiriina maa kaanuu ya'maluun Allah ku yàlla dundal sa xool kooku da ngay am eh! <laughs> aw man kaana maytan waa ndax ka nga xamante ne daa newoon daa deewoon xolam daa deewoon fa ahyaynaahu ñu dundal ko waaw daal di koy joxub dund mooy leeru Alquraan ak sunna wa ja'alna lahu nuuran ñu defal ko bañ ko dundalee nag defal ko leer yamshi bihi fi an-nas boo xam ne moom lay loo di ko dox ci biir nit ñi kooku jëflanteem ak nit ñi leer moo koy leeral mooy du jëflante ci ay asaaloo wëg yaakaar naa déet lépp lu muy jëflantee nit ñi fekk na am na xam-xam rasulillahi sallallahu alayhi lan la ci jàngale noonu lañ war a doxlantee ci transaction sàngam wala joxalin sàngam waaw nuur boobu leer muy xam-xam ba nga xam ne moom ak ragal yàlla ngay tax booy koo jëflanteel yaa ngi ci muraqaba di bàyyi xel sa borom bi nga xam ne in lam takun tara fa innahu yara boo newul di ko gis mu ngi lay gis kon borom bi day defal leer waajoo jële nga xam ne moo dundal xolam nga xam ne yamshi bihi fi nas waaw day topp ak leer googu ci biir nit ñi est ce mel na ki nga xam ne masalu am misaalam fi zulumaati ka nekk ci dal bu wuur ko fépp lay sabi xaarij minha xaaju fa di fa génn waaw kon nag mu ne ko daalika zuyina ko noonu lañ leerale lil lañ eh, rafetale taarale lil kaafiriina yéeféer yi maakaanu yaamalu la leer la lay may leer la lay may leer la lay may moo tax mu ne woon Seydina Muusa walaqad arsalnaa Muusaa bi aayaatinaa an axrij qawmaka mina zulumaati ilaa nuur waaw yónnoon nañ Seydina Muusaa ibn Imraan ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wa salaam yónnoon naa ko jox ko sama preuve sama laay yu leer ya lan an axrij demal nga génne ji qawmaka sa ñoñ yi waa banu Israa'iil mina zulumaati ci lëndëm ya ñu nekk lëndëmu mooy yàlla amoon na yeneen fi dëkkoon de yu la jiitoon ci ñoom waaye bàyyi nañ seenum njàngale topp seen bakkan waaw nekk ci teenu alkone demal nga génn leen ci ilan nuur ci leer waaw allahu akbar kon nag muy noonu yii nii yëpp daa bokk ci yi nga xamante ne nii eh, day tax day may leer day yokk leer nit ka nga xamante ne nii <coughs> mooy aji ngëm yàlla ji waaw loolu am na solo nañ ci jàpp waay dañu ci jàppa waaw waaw walladina amanu billahi wa rusulihi ulaika humu siddiquna washuhadaa'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuuruhum waaw gaay mooy ngëm yàlla gi ba léegi rek ay yëpp day war ne ngëm yàlla day may leer waaw walladina amanu gaay gëm yàlla billahi wa rusulihi ak ndawam yëpp alayhimu salaam sans distinction mu ne ulaayka gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ mu sori ndax daraja yu kawe yu ñu ràngoo humu siddiquuna ñooy dëgg dëgg ñi dëggal yi waaw wa shuhadaa ñooy martyr yi ñoo seedeelu mbaax inda rabbihim fa seen boroom lahum ñeel na leen ajruhum seen pay wa nuuruhum ak seenu leer waaw <laughs> waxoon nag gëm yàlla goog ba léegi yéen ñi gëm yaa ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi yutikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim mu ne yéen ñi gëm yàlla dolli leen di teet seen boroom ci seeni jëf lépp lu ngeen di jëf tee leen ci suuraale seen boroom loolu moo ittaqullah moo lay yóbboo ngay làmboo ak ndigal ya tey sorek tere te yàlla tax ak ndawam bi gëm leen yàlla lim leen wax ci alquran ak lim leen dikk wa rasul ak ndawam bi lim leen wax ci hadith ak lépp bés bu ngeen ko defee de bés bu ngeen ko defee yuktikum dina leen jox kiflay ni ñaari walla ñaar yu diis min rahmati ci li nga xamante ne mooy yërmandeem gu yaatu ci wa yaj'al lakum nuuraata dina leen defal tam suuna bi boo xam ne moom ngeen di dox moo tax wallahi ku nekk ci diine xam-xamu yeneen tubaab yi saa saa wallahi non ñëppay fu mu dem gaa yi dañuy bëgg mu way kii fu mu ñëwagul gaa dañuy bëgg mu ñëw te bu ñëwee kenn du bëgg mu dem <laughs> parce que eh! ah mooy ñu baax ñu bien sûr sinon seytaane yi xam nga ne ñooy contraire loolu ñoom moom <laughs> ba ñooñ dañ leen di dawloo sax waaw ñooñ dañ leen di fiddiloo leen ñàlliloo waaw waaw waaye ñi ñi ñi ñi xentu mbaax ñooñu rek la ñu bëgg a gis ndax ay acier lañuy ñuy niru waaw di xëcc leer <laughs> kon nga xam ne ñoom nuuran tam suuna leer goo xam ne leen defal yéen wër ngeen yàlla yoo xam tam suuna bi moom ngeen di doxe ci léppay leer du ngeen dox di tab ci ay kàmba ci ay pax waaw addina bu lëndëm bi boo gëmee yàlla leeru alquran ak sunna nekk sa kanam doo tabbi ci ay giraawaal waaw bépp action booy teg alquran laan la tegal wala bul teg te ku alquran naan tegal ngay teg bul teg doo teg kooku kenn du jàpp loxo ne ko lu tax lu dul kàccoori xanaa <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonee ah loolu la waaw kon daal yëg nga bis ba nga xam ne allah yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha asaa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa yudxilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhaar yawma laa yuxzi allahu nabiyya walladiina aamanuu ma'ahu nuuruhum yas'aa bayna aydiihim wa bi aymaanihim yaquuluuna rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waghfir lanaa innaka alaa kulli shay'in qadiir te suuratu tahrim allah borom bi ne yaa ayyuhalladhina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal tuubu way tuub leen ilallahi dellu leen ca seen borom tabaraka wa taala tawbatan nag dellu ak duub nasuha gu sell sell sa bu ko defee seen borom rabbukum seen borom de bu ngeen koy def an yukaffira dina leen jéggal hayatikum di leen faral seeni bàkkaar wa yudxilakum te mu dugal leen jannaatin ay ajjana yoo xam ne ëllëg tajri dina daw min tahtiha caronam alanhaaru dex ya yawma bés la boo xam ne keroog yawmal qiyaam laa yuxzillahu yàlla du gàcceel mukk keroog mukk an nabiyya ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mi mu solo walladina amanu waaye du gàcceel ña nga xam ne ñoo gëmoon ba yonent bi alayhi salatu wassalam te àndoon ak moom moo tax mu ne maa ñi ca jiitu ñooy sahabatul kiram radiyallahu anhum wa man iqtada bihim ak képp ku topp seen tànk ba ila yawmiddin suñu boroom ne keroog nuuruhum mooy seen leeru gëm yàlla nuuruhum seen leer keroog yasan day daw bayna aydihim seen diggante seen diggante loxo yow bi ay naani mag seen dajoore mooy seen kanam ak seen ginnaaw yépp fépp seen côté yépp waaw yaquluuna ñu ngi naan rabbana yee eh suñu borom atmim lana nuurana yàlla nga ñu mottalil suñu leer waaw ndax leer leer leer loo ci jë loo ci am jël <laughs> waghfir lana te yal na nga ñu jéggal suñuy bàkkaar te suturaal ñu ci bés bi innaka yow suñu borom ala kulli shay'in qadir lépp nga nekk koo xam ne ku ko capable nga ku ko man nga yow tabaraka wa taala kon <laughs> loolu dañ ko wàccoon ci hadis bëre <laughs> tablugh al hilya min al mu'min lañ ne woon ci jotaay bii weesu que dinañ ñëw bon liy yokk leer kon waaye baax na nii am na yeneen yoo xam ne ñëw na ci sunnatu rasuli rabbina alayhi afdalu salati wassalam waaye nañ yéen ñi ah, kon hadith sayna Usman bi façon gëneel yeneen yi muy indi mooy waxul leer yi waaye fii li muy indi mooy bàkkaar yi nga xam ne ndekete yoo jàpp boo jàppee boo jàppee say say bàkkaar dañuy wàcc dañuy wàcc Allah waaw xatta <laughs> sa ronu wey da ci génn tahta azfaare waaw waaw yooyu nag am na eh, yi nga xamante ne nii xadiis wuñ ci gisoon te imaam dina ko fii moo tax ci buntu bii sax xadiis boobu la fi indi baabu xuruujil xataaya ma'a maa'il wudu ci ki euh, euh, li nga xam ne mooy euh, nu mu tudd kii ndoxum jàpp waxoon nañ la boroom xam-xam yi imaamu yi par exemple al minhaj dane bàkkaar yi nga xam ne ñooy génn wal muraadu bil xataaya as-sagha'ir duna al mu ne yi wàcc mooy bàkkaar yu ndaw yi waaye du yu mag yi comme ni mu leere woon taqaddama bayaanu waaw mu ne ndax wa kama fil hadith al axar maalam tarsha al kabaayir fekk waa ji nekkul koo xam day sóobu di muur li nga xam ne mooy nekk bàkkaar yu mag yi waxoon nañ la nag génn googee dafa nekk génn goo xam ne bu royal la nekkul loo xam ne dëgg la al imaam al qaadi Iyaad dane al wal muraadu bi xuruuja ma al ma surtout hadith sayyidina Abu Hurayra bi nga xam ne moo ci tegu mooy boobu di génn mooy majaas la mooy euh, loo xam ne majaas la mooy euh, loolu majaas la parce que lan wal liñ ci jublu mooy fii ghufraniya mooy ci jéggalu bàkkaar yi li annaha laysat bi bi ajsamin fa taxruju xaqiqa ndax duñu ay koor di génn dëgg-dëgg loolu mooy euh, ñoom li ñuy gise waaye à vrai dire lii xaqiqa la réalité la bu am mooy bàkkaar yi ay koor la yu ñuy gis waaye nag boroom bi daa def da koo nëbbu ñu bari waaw te waxoon nañ la ca hadis ba la lii day dëggal lii ka akabiru suufiya yi rahmatullah alayhi wa radiya di woowe alamul misaal waaw monde boobu nga xam ne c'est virtuel waaye c'est réel waaw lu yoo leer a fay xew yoo xamante ni yii bari luñ naan dafa jobb dafa jobb ci suñu àddina bii ñu xam bii nii bu palpable bii foofu dafay possible waaw waaw foofu da nga fay possible di gis yàlla monde boobu da nga fay possible yow di wax ak sa bopp baa toog nii mooy toog di gis yow sa ruux waaw di wax ak moom ak yeneen ak yeneen waaw di da possible nga nekk ci bërëb yu bari en même temps di am yoo fay def ci monde boobu mooy monde day day monde gént bi tamit c'est la même chose mooy alamul misaal waaw loolu euh, lii da koy wane mooy ab ab réalité la kon nag euh, euh, euh, lu ama am solo la wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi hadis mille vingt sept hmm? mille vingt sept